a'uuzu billahi min ashaytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin wa imaami almuttaqiina sayidina wa nabiyina muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam isuñ jataa bi ñu génn bi awnillahi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi ci masala yi nga xam ne moom lañuy jële ci ghazwatu Uhud ci njàngat yi ci lañ ne muy masala yi nga xam ne ñoo concerné ashuhada muy shuhadaawul ma'raka ñi nga xam ne ñooy martyrs yi nga xam ne dañoo faatu ci toolu xare contre yéefér yi ci jataa bi weesu walillaahi alhamdu wal minna gisoon nañu li nga xamante ne nii mooy masalaam est-ce que ku génn àddina ci toolu xare ak yéeféer yi muy shahid est-ce que dañu koy jullee waaw walla déet ci jàppandalu suñu boroom subhaanahu wa taala gisoon nañu que ne masala boobu masalaam xilaafiya la mooy dañ ci wute boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim gisoon nañ ne ñetti wax moo ci am ndax dañuy jullee shahid waaw walla déet ñetti wax a ci am wax bu njëkk bi moo doon waxu waa ahlul madina kama qaala imaam at-Tirmidhi kama naqal comme ni mu ko toxale te naka noonu tamit comme ni mu ko toxale tamit wuute bi boroom tarxu tasrib fi sharh taqrib di imaam waliyuddin al iraaqi di doomi imaam al iraaqi raxmatullaahi alayhima kon wax bu njëkk bi mooy waxu maalikiya yi waa ak ñaan ak ñoom ci waa ahlul madina te mooy waxu imaam al shaafi'i mooy waxu tamit imaam ahmad ibn hanbal raxmatullaahi alayhim këne shahiid kenn du ko jullee lool mooy wax bu njëkk bi beneen wax bi bi opposé ak lii mooy ne dañu koy jullee te loolu lañ jële ci ulamaul mooy boroom xam-xamu nañ ko tamit ci Makxuul ak Seydina Sufyaan ibn Sa'iid as-Sawri tirmidi nettali na ko ci Isaaq ibn Rahaway waaye walu diini nettali na contraire bu njëkk bi abi bu njëkk bi waxu imaam Isaaq ibn Rahaway rahmatullahi ala al jamii ene shahid dañ koy jullee kay comme ni ñuy julleewee ñépp lañ koy jullee ñetteelu avis bi moo doon waxu riwaaya la boo xam ne dañ koo soloo ci imaamu ahmad ibn hanbal rahmatullahi alayhi a te loolu moom la imaam ibn hazm al-zahiri rahmatullahi alayhi wax këne shahid ku mu neex nga jullee ko ku mu neex nga ñàkk koo jullee bu ñu ko julleewee de lu baax la bu ñu ko julleewul nag dara newu ci mooy woo choix léegi nag ginnaaw ñu gisee lool indi woon nañ adilla yi ku nekk say argument wax ji nga wax foo ko teg boo fàttale ko waxoon nañ ne ni ñu ciy génne mooy dañuy xool diggante jumhurul ulama min almalikiyati walshafiiyati walxanabila wa man tabiahum ak ñi ànd ak ñoom di waa jumhur seen diggante ak alxanafiya ñi ne ñoom dañu koy jullee kay ana nan lañuy ñuy tontoo ñoom ah argument yi xanafiya yi indi na nag argument xanafiya yi bari nañ de xadiis yu bari lañ indi ay way yéen waa jumhur naka leen ngeen di tont waxoon ngañu yéena ma waxoon ne ma tëjal sa cours ba bii di ñëw ndax lu jiwoo lu lu jeexul jógu fa nga tontu nga ñu tontu suñu soppe yi di xanafiya yi wan leen ne nag sopp nañ leen lool waaye nag suñu avis mooy ne duñu sang duñu jullee shahid mooy li gën dëgër ñu ne waaw kay ma ne leen waaw kay yaa ma'sharal jumhur ubbi waat naa jataay bi yéen la ñuy déglu nag ñu daal di tontu bu ñu paree seen diggante yéen a xanafiya yi xool lu gën a dëgër ah ku gën dëgër la foofu léegi kenn nay des muy waxu imaam ibn Hazm ak riwaaya biñ jëlee ci imaam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi léegi kon waa jumhur di tontu ñu ne ñun dañuy tontu xadiisu xanafiya yi rahmatullahi alayhi ñu ne yéen xanafiya yi seen argument yi ngeen indi la ñuy tontu ñun waa masharul jumhur ne yéen seen première xadiis bi ngeen tuddoon da ngeen ne woon Seydina Anas Malik moo ko solo ah te imaam Abu Dawud daal di koy solo indi ko ci marasinam yi naka noonu imaam al-Hakim an-Naysaburi rahmatullah alayhima bi ne yonent bi alayhi salaatu salaam dafa romb Seydina Hamza mooy kooram fekk ñu daal di koy décapité yonent bi alayhi salaatu keroog julliwul ci shuhada Uhud yi kudul ci moom yéen seen xadis boobu noonu yéen xanafiya yi liñ leen di wax yéen waa jumhur mooy xadis boobu wérul ñu ne ah lu ma xadis bi wérul ñu ne na xadis boobu imaam al imaamu ahlil xadiis di imaam al buxaari Muhammad ibn Ismaïl abu abdillah al rahmatullah alayhi nee xadiis bi dafa am problème te loolu al xuffaadul kubba ñoo ko man ñi nga xam ne mooy xam-xamu ilal xadiis boo xam ne ci biti nii danga naan lii nii ku dafa wér. mais imam yooyu tollu foofu il suffit ñu gis hadith bi xam ne hadith bi am na problème même bu dee c'est pas visible ci koo xamante ne nii néo koo xam ne moom ab néophyte la walla xóotoo ci comme ñoom niñ ci xóote ndax ñoo ñu bariwul ñi nga xam ne ñoo maîtriser ilmul ilal la imam al Bukhari ñu ne la imam al Bukhari du ngeen laaj mooy kat ak imam seri ak taalibe di imam at-Tirmidhi ak imaam ad-Daaraqutni mi ngeen xam ne it du ngeen laaj mooy kan imaam ad-Daaraqutni ñoom ñépp ñoom ñii ñépp nee nañ pro dafa am problème ndax Usaama ibn Zayd al-Laythi moom moo juum ci xadiis bi jële ko ci Seydina az-Zuhri Seydina az-Zuhri jële ko ci Anas ñu ne loolu noonu nag problème la Usaama ibn Yazid ibn Zayd al-Laythi moo juum ci xadiis bi ñu ne riwaayé bi nga xam ne moo dëgër mooy riwaayé imaam al-Layth bi nga xam ne moom lañ leen tuddaloon ibn Sa'd mu jële ko ci imaam az-Zuhri imaam az-Zuhri jële ko ci Abdurrahman ibn Ka'b ibn Malik an Jaabir mu jaar ci Seydina Jaabir ibn Abdillah ñoom nee nañ riwaayé bi lii la kanta riwaayé bi eh, eh, Usaama ibn Zayd même hadith boobu de moom da cee juum ne imaam az-Zuhri moo ko jëlee ci Sayyidina Anas alors du loolu te yokk boobu ñoom nee nañu loolu noonu bokkul ci hadith kon yéen macha allah naaf seen première hadith a tontu nañ leen wéru léegi nañ jàll ci beneen. ñu ne ñeen seen deuxième argument yéen xanafiya yi rahmatullah alayhi yoo xam ne nee ngeen moo leen di wan ne martyr lañ koo war a jullee comme ni ñuy jullee yeneen ñeneen ñi yéen xanafiya yi yéen a ne mooy xadiisu boo xam ne mooy xadiisu Seydina Jaabir bi ngeen tudd kanta xadiisu Seydina Jaabir bi ngeen tudd yéen xanafiya yi xadiis boobu noonu it ñun waa jumhur dañ leen di wax wéru mooy xadiis bi ne mooy seen deuxième foog naa loolu moo gën a kii ñu bañ ci jaaral comme que gisoon nañ ko bii passé mooy daal seen deuxième argument ñu ne seen deux quant à seen deuxième argument bi boobu noonu wérul ñu ne lan moo tax ñu ne ndax ci sanad bi ci càllale bi Abu Hamad al-Hanafi moo fa nekk te moom matruk la nit la koo xamante ni ay waxam jar da dàq ganaar mooy ne dañ koo blessé moom moom moom xadiis bu mu wax dañ koy baax càllale bu mu ne mooy càllale goo baal mu daan lu tudd ndax moom minal matrukin kon yéen naka ngeen di waxe di argument di indi benn argument boo xam ne am matruk moo nekk ci càllale bi kon seen boobu wéerul ñu ne leen waa ñetteelu argument bi lu ngeen ciy tontu ñu ne eh, ñun daal li ñuy tontu ci seen ñetteel bi mooy hadith na Abbas bi nga xam ne imaam ibn Isaaq moo ko solo mooy boobu noonu nga xam ne tudd nañ ko fi lu yàgg. wax nañ la xadis boobu dafa am problème ndax imam ibn Isxaaq dane xaddatani man la attahimu an Miqsam mawla ibn Abbaas an ibn Abbaas radiyallahu anhuma ñu ne xadis boobu wér ibn Isxaaq dane xaddatani man la attahimu nettali na ma nit koo xamante ne ni du ko tuumaal waay waay waay xam ngeen ne seen xadis boobu wérul mooy dafa am koo xam ne kenn tudd ko mubham la wa mubhamun maa fihi raawin lam yu samta lool yu ñépp a d'accord loolu xam nañ ne loolu day tax xadiis wéradi kon tey seen seen seen xadiis bi wérul ndax imaam ibn Ishaq càllale bi dafa am rupture ndax xamuñ kan la te kooku mën naa nekk ku wér mën naa nekk ku ñàkk koo xam ne wérul te teg ci teg ci imaam as-Suhayli dane bu dee ne de ki nga xam ne abhamahu ibn Sa'd dane moom imaam ibn eh, eh, as-Suhayli ci Unuf rahmatullah alayhi moom laa la fii la dëkkoon àndalu la woon maaliki la woon tamit bu mag boroom ar-Rawdul Unuf di imaam as-Suhayli al-Maliki rahmatullah alayhi mu ne bu dee ne de nit kooku imaam ibn Sa'd naan haddathani man attahimu bu dee ne mooy alxasan ibnu umaara kooku wérul bu dee ne kooku la imaam ibnu Isaaq daldi bañ a tudd tudd ko ne koo nettali na ma koo xamante ne nii duma ko tuumaal bu dee kooku la wérul ndax lan kooku mooy da'if la bu dul kooku nag mu ne bu dul kooku mooy majhul la ko xamuñ ci nii wax kon loolu kenn manu cee lan manuñu cee basé loolu mënuñu cee basé moo tax euh, moom nag imaam ibn Isaaq moo tax imaam al-Hafiz ibn mu ne li tax imaam as-Suhayli ne bu dee ne imaam ibn Isaaq bu dee euh, bu dee ne imaam ibn Isaaq al-Hasan ibn la jublu ci man la attahimu wérul imaam al-Hafiz ibn ndax ne dafa ñëw ci muqaddimatum imaamu Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an xadiis boo xam ne Shu'bat ibn al-Hajjaj moom moo ko jële ci al-Hasan ibn Umara mu nettali ko an al-Hakam mu jële ci al-Hakam an Miqsam mu jële ci Miqsam an ibn Abbas Miqsam jële ci Seydina Abdallah ibn Abbas radiyallahu anhu mu ne kene yeneen ci daanay saar saam salla ala qatla Uhud dafa julli ci ñi faatu keroog Uhud mu ne fa sa'altul xakama ma laaj alxakam fa qaala mu ne alxakam ne mooy ci nekk càll non non non lam yusalli alayhim yonent bi alayhi salaam julliwul ci loolu looloo tax imaam al-Suwayli ne bu dee kooku la mooy wér en tout ci man di doon mooy wérul ndax dafa am mubham koo xamante ne ni imaam Ibn Sa'd tudd ko ndax dane wa haddathani man la attahim kon nag yéen Hanafiya yi seen beneen xadiis boobu delloo wan nañ leen ko comme niñ leen delloowe ñaar yi jiitu ñu ne way hein yéen moom kay waa jumhur yéen xadiis xanafiya yi leen ñu jeexa ah? ñu ne xaar leen pareeguñu argument par argument la tontu ndax noonu la ñun moom xanafiya yi manuñ ñoo wax lool ñun suñu xadiis buñ ci amee benn rek doy na muttafaqun alayhi la mu ngi ci saxi imaamul Buxaari saxi imaam Muslim rahmatullah alayhima ñun moom moo tax ñun suñuy affaire ñun nañ leen tontu rek gis nga buñ tontee seen xadiis yi mooy ne jeex na bu ñu tontoo xadiis yi gis ne yépp a da'if en ñu waxagul dafa da'if mooy lan moo fa desati dara desatu fa léegi ñun rek a fi desati waa waa léegi jërë ngeen jëf yéen waa jumhur waaye nag ah argument yi jeexagul de ñu ne bokk na yéen ci xadiis yéen euh, yéen xanafiya euh, yi ah mooy xadiisu xam nga miqsam xadiisu miqsam boobu imaam alxaakim da koo soloo imaam ibn maaja tabaraani ak imaam albayhaqi loolu tuddoon ngeen keen xanafiya yi ñu ne waaw mu jaar ci miqsam mu jaar ci yoon yazid ibn abi ziyad mu jële ci miqsam mu jële ci seydna abdullah ibn abbaasir radiyallahu anhuma wa ardaahuma lu mel ni mooy texte bi xadiisu imaam eh, ibn Isaaq bi ne julleewu leen ñu ne waa ñun nag li ñuy tontu ci lool mooy yéen Yazid Yazid ibn Abi Ziyad da'if moom ak ak faiblesse gu ndaw dafa nekk ci moom ak ndaw dafa nekk ci moom kon nag ku koo xam ne ak même bu dee faiblesse am rëyul ak faiblesse gu ndaw dafa nekk ci moom mooy xadisam bu wuteeg xadis bu nekk ci sax imaamul Buxaari ça ne fait pas poids devant devant un xadis qui est dans les deux kon nag retiré leen boobu yéen mashar Allah naaf yéen suñu mbokk yi ah ah ah ñu ne ba léegi ñu tontu yi ci des yéen xadiisu Abi Maalik al-Gifaari yi yi nekk ci maraasilu abu imaam Abu Daawud as-Sijistaani yi ñu ne waaw ñu ne yéen mooy xadiis bi ngeen ne yonent bi alayhi salaatu salaam dafa jullee ñi faatu keroog Uhud dix ashratan ashra fii kulli ashratin Hamza dix dix dix dix yu ne te nag bu ci nekk Seydina Hamza mu ngi ci ba ni mu leen jullee soixante ba mu ñu jullee soixante dix jullee ah imaam seen xadiis boobu imaam Ash-Shafi'i moo ci tontu imaam Ash-Shafi'i dafa wax ci al-Umm téereem boobu <laughs> imaam Ash-Shafi'i dane même bu dee ne xam nga xadiis bi premièrement mooy. mooy góor ñi nekk ci càllale bi ñu dëgër lañ sauf que mursal la mooy àggul mais ba léegi dañ naan garaawul ndax xanafiya yi ñoom dañoo bokk ci ñi nga xamante ni ci wàllu xadiis ñoom dañuy jëfandikoo mursal mursal bu wér mooy boo xam ne rupture la saxaaba bi tudduñu ko ñu ne nañ leen may côté boobu que ne góor ñi dëgër nañu waaye xadiis xadiis du rek càllale kese yéen premièrement li gën a dëgër sax ci waxu jumhurul muhaddisiin ak imaam ash yi mooy ne mursal du argument bu dëgër lu dul ay conditions ci ay conditions yoo xam ne imaam ash-Shafi'i teg na ko euh, te yooyu taxul du jataay bi mais daal li ëpp jumhurul muhaddisuun dañ ne mursal moom dëgërul ndax mooy ne au yow man nga foog ne saxaaba bi rekk sute ndekete taabi'i boobu ci seen taalibe saxaaba boobu tey set fois ci jëlew ko ci saxaaba mais ci keneen la ko jëlee la yonent bi alayhi salaatu salaam nee na beneen taabi'i te ko xamuñ kan la te loolu nag mooy li gën a dëgër mais ñu ne garaawul comme que jumhur al a'immatu salaasa ñoom yahtajjuuna bil mursal muy imaam Abu Hanifa imaam Malik imaam Ahmad ci li gën siiw ci moom mooy ne dañuy dañuy euh, dañuy dañuy. jëfandikoo mursal mi ne garaawul ci maraasilu Seydina Abu Daawud yi la ne mais garaawul góor ñu dëgër nañ comme imaam al waaye imaam al-Shafi'i da ne waaye xadiis bii nii mooy ne dafa am problème ci biir mooy contenu xadiis bi moo am problème mooy mbir yi bo mooy le contenu xadiis bi su fi nga xool ko xam ne xadiis bii nii wéru ñu ne yaa imaamana ash-Shafi'i al-Muttalibi kayfa kay kay kay kayfa kayfa hada loolu nan la dem ba nga ne mbir yi dañoo duggante dóorante te du loolu doonu mooy dafa am ci moo am ay incohérence ci biir xadiis bi ñu ne ko ñu ngi lay déglu yaa imaam ash-Shafi'i rahmatullah aleyk mu ne xoolal shuhadaa yi keroog Uhud soixante-dix la léegi imaginer ñu ne soixante-dix lañ bu dee ne dañ leen a indi di julli dix par dix dix dix soixante-dix bu ñu indee dix yonent mi alayhi salaam jullee leen te dix yu nekk Seydina Hamza da ciy bokk jàppal benn dix soixante-dix lañ soixante-dix mooy sept dix mu ne bu dee dañoo <coughs> julli yonent mi alayhi dañ dañ leen indi mu julli dix. julliwaat dix julli dix mooy kon sept sept fois la julli ci yoon mais xadiis bi dane lan dafa julli sab'ina sala soixante-dix julli hatta salla alayhi julli ci say naa xam ne soixante-dix julli mu ne loolu nag fa kay fa takkuunu sab'in dix dix dix loolu kay loolu naka la mën a nekk soixante-dix julli loolu man demee léegi nag booba nee non non peut-être yi lay wax ah comme bu ñuy yi ñuy kàbbaar ci néew bu ñuy jullee néew mu ne bu dee lool la bu dee lool la fa yakunu thamaniyata wa ashrina takbiir bu boobaa vingt-huit takbiir lay doon vingt-huit takbiir lay doon waaw ndax mooy ne takbiir yi ci li gën a dëgër mooy quatre quatre la quatre mooy bu ñuy jullee néew loolu masala yooyu waxoon nañ ni incha allah duñ ci ñëw fii muy masala salaatul janaayiz wala salaatu alal janaaza mooy jullee néew waxoon nañ ni duñ ci ñëwagul léegi dinañ ci ñëw ci yeneen occasion incha allah bu soobee yàlla léegi imam Shafi'i ne bu dee ne yow danga ma ne non imam peut-être ñoom takbiir yi lañ ci jublu jublu jubluwuñ ci julli de ndax 70 julli c'est vrai que loolu man da nekk ci 70 personnes par 10 10 loolu mooy 7 fois la war a doon léegi mu ne la mais bu dee ne tak peut nga ne ko waa peut-être ñoom est-ce que waxuñ takbiir yi mais mu ne bu dee takbiir yi mais 28 lay doon ndax takbiir booy jullee néew ñeenti takbiir la da nga allahu akbar am looy wax allahu akbar am looy wax allahu akbar am looy wax allahu akbar daal bi après nga sëlmal kon ñeent xoola bu dee dix bu dee bu dee soixante-dix muy dajale ñu koy dajalee par dix dix mu leen di jullee parmi dix yu ne xam Hamza mais mooy kon na ngay jël quatre takbira fois sept quatre fois sept muy vingt-huit moo tax mu ne thamaniya wa takbira kon loolu mooy ne kon dangay gis ne kon xadis boobu noonu yaa masharal ahnaaf kon xëcc leen seen xadis boobu comme ni ngeen xëccee yi ko jiitu ñu ne waa waa jumhur moom ñu waaw des na ñun lépp la ñuy tontu insha allah des na tuddoon ngeen fi yéen mbokk xanafiya yi yéen tuddoon ngeen fi xadiis Seydina Abdullah ibn Mas'ud bi nga xam ne imaam Ahmad ibn Hanbal moo ko solo ñu ne waaw loolu moom tuddoon nañ ko tuddoon nañ ko aca leen ci léegi comme que nee ni tontu rek tontu leen ci yooyu mooy xadiis bi nga xam ne Ata eh, Hamad ibn Salama moo ko jële ci Ata ibn Sa'id xam nga ba ñu ko gis riwaaya yi doon tudd riwaaya yi ci ghazwat Uhud bi ñuy wax loolu mbirum naka la yonent mi alayhi salaatu salaam def ak néew yi waxoon nañ la ku mel ni imaam asu euh, kii a Cheikh Ahmad Shakir moom dane hadis bi xam nga imaam al euh, boo fàttale ko imaam al al al al al Hafiz Ibn Kathir ci al Bidaaya Nihaaya dane hadis bii moom wérul ndax dafa wérul ndax Ata ibn Sa'id moo fi ne imaam kii nag ne imaam euh, Cheikh Ahmad Shakir mu ngi doon dund année soixante yeeg yooyu mille neuf cent soixante yeeg yooyu mu wala mu ngi doon dund mu ne euh, wéra di daal di àtte ci xadiis bi ne wérul ndax Ata ibn Sa'ib laysa bi jayyid loolu rafetul ndax Ata ndax Hammad ibn Salama mi jële ci moom moom dafa dégg ci moom laata Hamad kii bokk Ata ibn Sa'id di jaxasoo ndax mujj gi dafa jaxasoo woon te lool laa la doon wax naan xadiis looloo tax ñu soxla ilmu rijaal mu am solo ndax nit koo xam ne ku dëgër la woon waaye mujj gi dafa mujj jaxasoo mooy xel mi mu xaw a naax comme mu naax wala boog jàppatul mbir yi nga ko jàppe woon kooku dañuy soxla xam kañ la ko loolu dal bu dee Alzheimer par exemple kañ la ko Alzheimer dal bu ñu xamee ne les médecins ont rétabli que ne moom ak waa famille am que ne année deux mille la commencé Alzheimer dal ko dañuy soxla nag xam ban mois ci année deux mille seize ñu xam mois bi léegi nag jeex na ak bés bi sax bu ñu ko mënee képp koo xam ne danga jële ci moom avant date boobu mooy ne te ngay ko wóor. kooku dañuy nangu ay waxam ndax boobu loolu dalagu ko woon képp nag koo xam ne dangaa jàngewaat ci moom après bi ko Alzheimer wala jaxasoo boog wala ay këyitam réer wala ab disque duram toj wala mu buru yow yàqu kooku ay xadiisam kenn du ko déglu bu nee dëye naa ci diw ndax diw mooma kat wératul dafa jaxasoo kon li muy nekkalee te xamatuñ ndax dëgër naam dëgërul kon nag dañuy def lépp ci poubelle bi léegi nag mu am mooy mat nañu nag njariñ ci bu dafa am yeneen xadiis yoo xam ne dañu am seenu <coughs> daafu dëgër euh, taxu ko seenu faiblesse taxu ko rëy noonu wala mu nekk xasan yii dañ ko yu mel noonu da koy gën a appui ñu xam ne ah kon kat diw malgré li ñuy jaxasoo jaxasoo xadiis ba mu waxoon kon nag dëgër léegi mu am nag keneen loolu mooy ko jëlee ci moom après. wax gis nañ ko jële ci moom avant ak ko jële ci moom ak koo xam ne dafa jële ci moom avant ak après loolu di ko dal kooku moom dañuy considérer ne ay xadiisam bu dee ne moom du préciser yo kooku dañuy jël ay xadiisam kooku ay xadiisam duñu ko mën a nangu ndax problème boobu Ata ibn Sa'id nag kii dane woon Hammad ibn Salama ah, ah, Cheikh Ahmad Shakir rahmatullahi alayhi dane moom atte ne xadis bi wérul na Ata ibn Sa'id loolu laysa bi jay du rafet ndax Hammad ibn Salama dafa bokk ci jële ci Ata laata muy jaxasoo waaye loolu noonu lañ ne woon wérul loolu noonu li gën a dëgër mooy ne Ata Hammad Salama dafa dégge jële ci ki nga xam ne mooy Ata ibn Sa'id laata muy jaxasoo après mu jaxasoo après loo koy dal kon nag mooy xadis boobu wéral kon kenn manu cee sukkandiku léegi nag xanafiye yi ñu ne ah, ah, ah, ah waaw waaw léegi baax na léegi tontu leen am na beneen xadis xadisu abdusalaam bi nag bi mu jële an rajulin min ashaabi nabi bi mu jële ci benn góor boo xam ne ci saxaaba yonent mi alayhi salaam léegi tontu leen ci lan ngeen ciy tontu mooy bi mu ne dañoo xare quartier Juhayna après mooy waajooju dàq woon benn waaye ci ñoom daal di dóor doon dóor yéeféer bi far mu mooy daal di koy dal ba saxaaba yi naan yonentu Yàlla sallallahu alayhi wasallam ne yonentu daal di koy euh, <coughs> ne ne gaa yi dem leen ngeen xool seen mbokk mi ñu dem fekk mu génn àddina yonentu Yàlla sallallahu alayhi wasallam daal di koy jullee di ko suul saxaaba yi ne ko mais kii shahid la mu ne leen aha kay shahid la taman maa koy seede waxoon nañ la imaam Abu Dawud moo soloo woon lool ñu ne yéen yéen Sallaam ibn Sallaam Sallaam boobu ibn Abi Sallaam mais moom moom majhul la kenn xamu ko xamuñu ko ah ku ñu xamul moo ni ci biir mooy ne xam nga lii mooy nit la koo xam ne mu ngi ci càllale gi mais nag xamuñu ko loolu problème la un inconnu xam nga bopp la mubham xam nga mubham mooy waa ji ci boppam lañ xamul moom majhulul ayni la mooy moom ci jëmmam boppam lañ xamul mooy kan loolu mooy mubham alors que kii nii ku mel nii mooy mu ngi turam a ngi fi waajaa fi mais nag moom du majhulul ayni ndax xam nañ ne kii la nii la turam nii la mais nag mooy kenn amul kenn koo xam ne ci boroom xam-xamu ilmu jar jal jarxe wa ta'dil koo xam ne wax na ci moom dara nee na wér na wala wéru kon kooku majhul la mooy kenn xamul ndax wér na wéru ku nag kenn du ko jël kon kooku majhul yéen salaam ibn abi salaam bi ngeen di wax moom majhul la yéen loolu majhul la kon kay yéen <laughs> bon kon yéen xanafiya yi waay waay waay waay waay seen xadiis yi nii man ngeen ci man ngeen ci man ngeen koo xëccaat quoi léegi nag ñu ñaalalante ñun waa jumhur ak yéen waa xanafiya yi yal na leen yàlla fay malgré nag seen déploiement d'argument bi ngeen def waaye nag suuf ko nag mooy ne yi ngeen yor yépp wérul wallahu taala alam kon nag féete na boor kon kon da gis ne kon ndeke riwaaye xanafiya yi mooy ne boo dara wéru ci kon mooy ne seen xadiis yooyu bu ci nekk dafa am problème amul benn boo xam ne dëgër na boo xam ne mën na faire face ak li waa jumhur yo kon nag une fois ça côté boobu réglé lan lañ waxoon li ci des mooy léegi nag mu des entre jumhur ak riwaay bi jële ci imam Ahmad ibn Hanbal ak kan imam Ibn Hazm al-Zahiri ñoom dañ ne woon ñun fi ñu ko teg mooy mooy mooy xadiisu Seydina Uqbat ibn Aamir al-Juhani radiyallahu anhu mu ne Yonent bi alayhi salaatu salaam génn na laata muy génn àddina daal di dem euh, jullee ziyaare ji waa Uhud daal leen jullee daal ñëw yéeg minbar bi def benn discours te xadiis boobu muttafaqun alayhi la ah ne ah. ñu ne waaw looloo doon argument bi da nga koo fàtte ñu ne waaw loolu la de wax dëgg yàlla ak beneen bi bi ñoom ni amoon ñoom riwaay ba mu jële ci ab Ahmad ak ki nga xam ne mooy imaam imaam kan Ibn Hazm al-Zahiri rahmatullahi alayhi moo doon xadiisu imaam Shaddaad ibn al nekkoon saxaabi radiyallahu anhu mooy boobu ñu gisoon te man an yi soloo ko te muy xadiis bu wér muy wat boo xam ne yeneen ci wàllu saar dafa jullee kaw kaw ba kaw kaw bi ñëwoon ne moom dafa gàddaay si dafa tuub ba pare gàddaay yonent ci alei saatu bañ koy jox wàllam ci butin de guerre bi mu ne man mu ne lii la ñëw ci yonent bi alei saatu ne ko man lii nii taxul woon ma daal di lay topp kon euh, léegi ba mu dem ne damaa bëgg man do li ma tax ma topp la mooy jam jàmm fii mu ngi ma dee nekk dem àjjana yonent ma la sax sax jullee ko te muy bu wér ah, nag ñaar ñooñu nag ñoo ci des ñoo waa jumhur ndax instant bi moom ñi ci des ñépp wér la mooy waa jumhur dañoo am xadis muttafaqun alayhi bu Seydina Jaabir ah kën yonent bi alei satu julleewu leen sangul waa ñi génnoon àddina Uhud julleewu leen waaye ñii dañoo am muttafaqun alayhi kën yonent bi alei satu salaam boo xam ne ñaari shaykhay ash-shaykhayni ñoo ko ñoo ko dëppoo solo kën yonent bi alei satu salaam jullee na leen laata muy génn àddina huit ans après presque léegi nag kon nag waa jumhur yi nag imaam Ibn Hazm riwaay bi ñu ci kenn sax ci yéen ci imaam Ahmad waa léegi nan ngeen koy lijjantee euh, waa jumhur ñoom euh, dañoo ne bokk na ci seen ci luñu wax ah ay kii e, <laughs> c'est que imaam Shafi dama fàttaliku keroog boo fàttaliku am na bu ñu ko doon tudd bi muy bi muy dàq xadiis yooyu di wax naan Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa jullee ci ci xadiisu kii bi imaam Ibn Ishaq bi <laughs> rahmatullahi alayhi riwaaya boobu am mu jël jaar ci miq sama ak yooyu <laughs> Euh, subhaanallah imaam <laughs> eh, eh, Shaafi'i rahmatullah yi dane dane dane xoolal <laughs> dane ki al umm ba léegi mooy wax gi baaxoon nañu juróomee mais c'est dafa am solo ba pare xaw a bala ñoo ñëw ci côté biñ nekk nii entre jumhur ak ñële imam Shafi'i na ne <laughs> na ne moo te tuddoon nañ côté bii mu ne jaa'atil axbaaru ka annaha ayaan min wujuhin mutawaatira anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam lam yusalli ala qatla mu ne mi xabaar yi muy nettali yi ak riwaaya yi ñëw xadiis yi ñëw comme si dañ leen di gis que ne yonent bi ci ci ci côté wàllu goo xam ne mutawaatira mooy dañoo ñëw de d'une façon goo xam ne ñi ko indi ma nañoo dëppoo ñoom ñëpp wax loo xamante ne nii amul que ne yonent bi alayhi salaam julleewul ñi génn àddina oxut waaye léegi nan la xadiis yu mel nii comme xadiis yu wérul yi naan ne yonent bi alayhi salaatu salaam dafa jullee ñooñu waa Uhud mu ne wamaa ruwiya annahu salla alayhi wa kabbara ala hamsa sab'iina takbiira laa yasih kantaa woo xam nga loolu doon nañ sànq kantaa li ñu soloo naan dafa jullee dafa daf leen a jullee daal di bu ci nekk dix dix bu ci nekk mu boole ci Seydina Hamza jullee moom soixante-dix julli waaye loolu noonu wérul mu ne wala lim ci teg moo moo reer mu ne waqad kaana yanbaghi liman aarada bi dhalika al ahadith an yastahi yastahi maanaam si mu ne képp rek koo xam nga li li waroon li waroon li nga xam ne réellement man imaam Shafi'i gis nga li waroon dëgg-dëgg ci ñi nga xam ne ñooy gis xadiis bu mel nii xadiis Seydina Jaabir bi muttafaqun alayhi waaye hadiisu Seydina Anas yi ñoom imam Ahmad soloo ko yooyu mooy hadiis yooyu mooy hadiis yu leer yooyu noonu <laughs> war li waroon li waroon ci ñi nga xam ne ñooy opposé wu ak xadiis yu leer yii di wax lu leer te wér li waroon ci kiy opposé ak lii moo doon mu rus mu rus ci boppam mooy bu gisee xadiis yi ni mu wére ak moom xadiis yi yor ni mu daxiife daa waroon a rus sax bay ba ba rus koo génne sax naan lii may samay argument yesta yàlla nafs moo moom moom fexe na lu nekk fexe na moom lu nekk ngir ndax moom moom moom moom dafa ànd ak dafa ànd ak kële dafa ànd ak que ne mën nañ leen jullee mais mais xadiis yu da'if yi ñu lay wax surtout bi naan xadiisu Abi Salaam bi moom ba léegi gisuma ku ci tontu mais xadiisu Abi Salaam bi sa moom muy majhul loolu kay tontu am na ci mooy yim doon dëgëral yooyu benn dëgëru ci <laughs> moom imaam imaam euh, Ash-Shawkaani rahmatullah alayhi léegi nag buñ ñëwee léegi nag mu des kon ñëw. ci xadiisu xanafiya yi ñëw ci xadiisu xanafiya yi non ma naan xanafiya yi imaam ibn ibn Hazm rahmatullah aley riwaay yooyu imaam ibn Hazm gis nañu kon wax nañ ko léegi ñu ne ñun li ñuy njëkk a wax mooy que ne euh, ñun li ñuy tontu ci xadiisu muttafaqun aley bi ngeen wax kënee muy Seydina Uqbat ibn Amir al-Juhani kënee Yonent bi alayhi salaatu wa dafa jullee qatlaa Uhud ñi faatu Uhud keroog da leen jullee huit après bi muy waaj a génn àddina mais ñu ne noonu hadis boobu noonu wér na muttafaqun alayhi la loolu du lu ñuy ñëwaat mais mooy ne hadis bi dane da leen a jullee kal muwadda'i lahum kawal muwadda'i lil ahya aw kama qaal dane ah kene bi alayhi salaatu wassalaam moom da leen a jullee comme si da leen doon tàggu comme si da leen doon tàggu comme ni mu demee woon Baqiya ñu ne c'est la même chose Baqi' noonu la def dafa demoon bi muy génn àddina bi mu laata muy génn àddina dafa dem Baqi' ñaanal leen comme si da leen di tàggu comme hadith sayyidatu Aisha boobu radiyallahu anha bu gudd boobu ñu ne ci même même même mooy boobu bi muy waaj génn àddina c'est la même chose ak lii mooy ne loolu tàggoo la loolu rek la la julleem googu loolu ñu ne mais non waa waa yéen non yéen jumhur non jullee jullee jullee na ko rek ñu ne mais jullee bi lool la te sax jullee moo jullee salaa boobu mu ne dafa jullee ala ala kii qatla Uhud mais jullee boobu kan moo leen ne mooy jullee néew mais mooy da leen ñaanal ndax as-salaatu day tekki julli day tekki boog ñaan wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum comme la alxuraan wax mooy est-ce day tekki ne jullil jullil ci jullit ñi ndax sa julli ñoom da leen di dalal déedéet mooy ñaanal leen ndax yow say ñaan yi ngeen leen di ñaanal ñoom jullit ñi da leen di dalal moo tax gis nañ xare yonent bi alayhi salaam buy ñaan gaa yi day tax ñu gën am force xam ne comme le Seydina Abu Bakar defoon ca ghazwatu Badr ba muy ñaan ba kaala gi wadd mu ñëw jàpp ko ci ginnaawam ne ko arrêteel ndax sa boroom dina la ñaan dina la defal lim la digoon ñu ne comme loolu la rek kon loolu la kon nag day tekki ñaan kon lool loolu lay doon rek loolu la waa jumhur wax ah mooy kon beneen partie bi tontoobu fii mu ne waa jumhur ñooy wax ah ñu ne leen waa léegi Euh, kon waa jumhur na kon lii nii première hadith boobu loolu moo ci suñuy tontu que ne loolu huit ans après xam ngeen ne moos bu doon ne waaw am na benn bii dama ko noonu fàtte mooy ne xam ngeen ne waaye julli googu du julli comme gi julli néew ndax bu doon ne dañ ko waroon a def du bàyyi ba huit ans mu koy a def waaye huit ay années huit juróom-ñetti at jàll fi mu koy door a def. waaye waay kon loolu xool kal mu wadda'ay lahum rek comme da leen doon tàggu lool la léegi nag waa ci ñii ne ñun non beneen partie bi ne ñun d'accorduñ ci law yéen waa jumhur li ngeen wax non non loolu ñun d'accorduñ ci ah, ah am na waa jumhur daneen luñ ci teg ne loolu yéen waa jumhur ba yéen yéen yéen beneen partie bi waa jumhur teg ci ngeen jéggal ma bii dama ko naroon fàtte mooy ne ñu ne lool loolu noonu daa bokk ci yéen bu dee lool ci ay ci ay xusuusiya yonent bi alayhi salaatu salaam mooy ci yi nga xam ne ay xasaa isam la mooy yi nga xam ne moom moom moom moo ko jagloo ndax yonent bi alayhi salaatu salaam dafa am yoo xam ne moom da koy mën a def mais jullit ñépp duñ ko mën a def ñépp duñu ko mën a def ay jagleem la te day am na yoo xam comme julli di naafila guddi xam nga farata la ci moom mais ñeneen ñi du farata ci moom ci ñoom lu dul koo xam da koo ni sax ne yàlla par exemple boo ma defalee lii sama giiru dund dama la koy naafileel par guddi juróomi ràkka wala ñeenti ràkka kooku day mujj nekk farata waxuñ yooyu wala takk lu ñeenti jabar loolu ay ay xasaa'is muy ay jagle yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ne yii nag dañuy bokku ci loolu voilà léegi nag ah duñ waxee lool kii ne ñu ne léegi ñeen di tontu ñu ne moo kanta bi ngeen mujjee wax moom mooy loolu dëgërul loolu dëgërul loolu dëgërul ndax tamit manuñu ndax li liy cosaan ci jëfu yonent bi alayhi salaam mooy dañ koy roy ndax lan li suñu boroom wax laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana nekk na pour yéen ci yonent bi alayhi salaatu salaam mandar kii boo xamante ne muy royu kaar boo xam ne bu baax la bu ngeen roy mooy ay jëfam dañ koo war a roy ba bañ am luy wane ne cette fois-ci waruñu koo roy wa atiu allah wa atiu rasul yonent suñu borom ne topp leen yàlla topp leen yonent bi alayhi salaatu kon na manu ngeen a tëb rek wax loolu comme jigéen mu ñëw ne man may naa nit may naa la sama bopp xam nga loolu man da ne yonent ma la saab saab rek la mën a nekk moo tax aaya ba ne woon xaalisatan laka min dunil mu'minin pour yow te yeneen ñu ne loolu il faut yu mel noonu am mais mënuñu tëb rek luñ ci ñu ne lii ab jagleem la déedéet kon wax leen leneen d'accord ñu yéen waa jumhur ci seen façon bi ngeen di argue bi ngeen di jéem argumenter pour suñu xaris bi déedéet d'accord ji ñu ne léegi lan ngeen di tontu ci la fekk ñu ne ñun loolu mën naa ak ñaan la rek ak ñaan la que ndax salaa lafzun mushtarak la mooy dafa dekk baat boo xam daa bari lu muy tekki day tekki lii di tekki leneen kon nag lan moo tax manu la manu la tekki loolu lan moo tax ba yéen manu la tekki loolu mooy mën na ko tekki kon nag kon ñu ne déedéet taxaw leen il faut ngeen xam benn affaire ndax ñun dafa bokk ci suñuy dalil que ne dafa am benn affaire mooy dafa am yu ñu naan ay xaqiiqa shar'iyya xaqaa'iq shar'iyya ak xaqaa'iq yoo xam ne ya mooy boo xoolee l'islam xam nga ak salaatu day tekki. moo bi fu mu jóge day tekki ginnaaw ci topp ci premier bi kooku day tekki loolu mais tamit day tekki ak du'a day tekki tamit julli comme niñ ko xamee ci sharia léegi nag sharia moom bu dee texte euh, sharia moo xam alxuraan wala hadith moo utiliser moo boobu xel yi fi muy njëkk a dem du haqa'iqul lughawiyya duñ dem di xalaat yële li li li langue biy tekki mais li sharia bi ndax ci sharia lañ ne. liñ fay tekki loolu mooy priorité loolu la ñuy njëkk a jox baat bi ne lii yenn ko ko ne lii lay tekki ci li muy tekki ci sharia loolu la voilà kon euh, ñu ne yéen sax ñun sax suñu nekk fii sax di wax ak yéen dañuy leen di yokkal loo xam ne mais léegi lan ngeen di wax gis nga seen yéen yi yépp li koy daq na complètement seen ta'wil bii mooy seen façon interprétation bii mooy ne mais xadiis Seydina Uqba am na ne dane salaatuhu ala al mayit dafa julle leena jullee julli gi nga xam ne moom lay jullee ñu génn àddina salaatuhu ala mayit léegi julli julli àjji ku julli ku génn àddina mooy ñaan noon kese kese waay waay lii leer na lii day wane ne waa jumhur seet leen seen ta'wil googu yooyu dëgërul ah, léegi kon tontu nañ waaqi'atu ayni tamit wax nañ ko ne loolu non loolu benn mbir rek la boo xam ne dafa xew noonu mooy manuñ ci manuñ ci jële di ko généraliser ci loolu rek kese la te ca la yem ci loolu ñu ne déedéet déedéet loolu it dañ koy dàq comme nañu leen njëkk tontoo loolu lañ koy tontoo jarul ñu ciy bari eh. léegi loolu kon loolu lañ tontoo foofu léegi waa jumhuur ne mais yéen taxaw leen ndax ñun paree bu ñu yéen yéen même bu ngeen waxee lool yéen xoola xanafiya yi par exemple sauf que nag problème bi fii feneen lay keneen lay lay poser lay la problème bi dul kii mooy la problème bi dul dul dul dul dul dul euh, inter doo doo du roolan mooy du ko concerner mooy ki nga xam ne muy imam Ibn Hazm ndax jumhur après dañu ne dañu ne xalaf dañu ne ci ñi ci des yéen te dañ ciy boolewaale xanafiya yi yéen ñi ne dañ leen di jullee ndax Hanafi yi tamit bokk na ci seeni argument ginnaaw seen xadiis yi ñoom dañoo euh, tamit indi dañoo indi xadiisu yiñ la wax ne moom la kii indi ñoom ñoom imaam Ibn Hazm ak riwaaya bi jëlee imaam Ibn Hazm ñoom it indi nañ loola ah, nee na ñu ñu nit lii wane na man nañoo jullee shahid mooy xadiis boobu noonu bii ñu nekk du ngeen doon tontu mooy xadiisu Sayyidina Uqba ibn Amir bi kër yonent bi alayhi salaam dafa jullee ñi faatu Uhud huit ans après bi ñuy waaj génn àddina comme ni mu jullee ku faatu ñu ne waaye yow yii dit argument bu leer kër dañuy jullee néew dañ koo war a jullee ñoom waxul dañ koo war a jullee ak xadiisu Shaddaad ibn Nahaar biñ la wax sànq ñoom loolu lépp argument lañ ko boole waaye léegi nag waa jumhuur ne. ñun dañuy tontu boole dañuy tontu ci loolu xam nga tontu yi indi nañ ko bon jeneen partie bi tontu nañ léegi nag ñu ne yéen Hanafiya yi foogoon nañ ne pare nañ ne seen argument yooyu dañu leen di boole waale tontu waale na gii mooy ne yéen huit ans après huit ans après la du lool la wala léegi ñu ne waaw ñu ne yéen Hanafiya yi yéen yéen yéen yéen yéen julli ci xabru lan moo ci seen lan moo ci seen avis lan moo ci seen seen mazhab ndax di ngeen ñu may ñu dugg ci beneen masala boo xam ne mooy tax ñu régler suñu problème ak lii suñu wute ak li nga xam ne mooy li xanafiya yi ànd ak imam Ibn Hazm ak riwaa imam eh, Ahmad boobu daal di ci ànd ñoom it ne loolu seen argument la boobu ñu ne waaw yéen kantaa dañuy tontu Hanafi yi d'abord yéen lan mooy seen wax leen ñu dañ leen di laaj lan mooy seen mazhab lan mooy seen jëmuwaay ci julli ci xabru julli xabru boo xam ne dañ ko suul bopp dañ koo dañoo siiw nit ki julli ko jullee ko lan mooy seen xam lan mooy seen ar lan mooy seen ki nu mu tudd seen mazhab yéen Hanafi yi yéen da ne te imaam Abu Hanifa loolu daa bu dee ne nit ki xabru bi kiñ suul jullee jullee nañ ko ba pare bu dee xas nañ koo jullee buñ ko xasee suul kenn du ko jullee mooy kenn du fekk xabru boo xam ne dañoo faa suul nit nga ñëw di ko jullee fekk jullee nañ ko avant ñu koy suul du loolu mooy seen mazhab bu dul loolu bu dul bu dee bu dul loolu ngeen wax ñu ne waaw ñu ne waaw ngeen ne nag c'est possible ñu jullee ab xabru boo xam ne dañoo suul nit ki waaye à condition que laata biñ koy suul laata ñu koy suul kenn julleewu ko mooy nit ku gaañu rek ay nit jël ko suul ko sans ñu jullee ko loolu ku ñëw ku ñëw mën naa julli fekk xabru bi ci kaw xabru bi noonu mu taxaw pas taxaw ci kaw xabru bi da loolu dañ koy tere mooy nga taxaw jàkkaarloo xabru bi nga daal di jullee néew boobu du yéen da ngeen possible na mais ci condition du dépasser trois jours loolu ngeen wax du ne waaw ñu waaye léegi lii di Mu'awiz bi huit ans ak Uhud di troisième année lii xew ca début onzième année ba fa Yonent bi saa saa am di waaj a génn àdduna presque huit ans kon yéen Hanafi yi yéen premièrement yéen seen mazhab boo dàq sax affaire boobu que néew boo xam ne dañ koy jullee bien après yéen da ngeen def ay teg ay ay ay xadd ne fii lay yem bu mooy bu dépassé lii. kenn sax du ko jullee bu dee na jullee wuñ ko woon bu dee dépassé trois jours yi na ko wax bi léegi nag lii huit ans la ah, ñu ne kon yéen ñu ne nag waaye nag problème fi muy amee waaye nag problème fi muy amee mooy ne yéen euh, muy imaam Ibn Hazm léegi yéen ñu ne waa yéen waa jumhur lan ngeen di tontu imaam Ibn Hazm léegi ndax kat imaam Ibn Hazm rahmatullah alayhi moom li mu wax dafa leera moom problème imam ibn ak yéen mooy imam ibn Hazm dane moom comme ni mu ko waxee ci al-Muhalla que ne moom moom côté ay ay teg ay ay ay ay àpp kañ la jullee néew xabru boo xam ne dañ faa suul nit est-ce que nit mën naa ñëw jullee xabru bi moom tegu ci condition wu que il faut mu mat mois il faut mu mat lii bu ko dépasser kenn mënatu faa jullee moom tegu condition boobu moo tax kooku moom mooy gën a naqaree tontu kon moom mooy des léegi ñu ne waa jumhur kon yéen ah bon yéen seen seen li ngeen tontoo nag kon fii des na ah yi ngeen fi wax yépp moom da koy mën a tontu léegi ñu ne leen léegi tontu leen ci hadith sayyidina Shaddad ibn al-Had radiyallahu anhu te imaam an-Nasa'i rahmatullah alayhi daal di koy solo léegi lan ngeen di tontu hadith boobu ah ñu ñu ne léegi am kenn ci ñoom di tontu muy <coughs> kii imaam al-Bayhaqi imaam al-Bayhaqi rahmatullah alayhi ne non c'est que xadiisu kii imaam Ibn al bi xam nga mooy ne li gën a dëgër lu wér la loolu gis nañ ko loolu mooy lu wér la <laughs> ndax imaam imaam euh, kii an-Nasa'i waxoon nañ la ci al-Kubra foofu dafa fe bon dafa dafa ne woon xadiis bi dafa wax wax ji du junj na xadiis bi mursal la mooy ne euh, du imaam mooy àggul ci imaam Shaddad ibn al-Had Abdallah ibn Shaddad ibn al-Had di doomam ci moom la yem ci sunan bii ñu yor nii mooy beneen bi bu bi ñuy tudde sunanu Nasa'i bu siiw bi ndax boobu moom la tënk xadiis euh, téere ba la tënk ci bii boobu noonu imaam an-Nasaa'i rahmatullahi alayhi waxu dara te xadiis boobu bu wér ndax imaam Shaddaad ibn al-Haad moom kenn du la ak taabi'i la ndax fekk na ghazwatu Xandaq fekk na Yonent bi alayhi salaatu wa salaam Xandaq mais kon kooku saxaaba lu leer la léegi euh, imaam al-Bayhaqi ne non pour tontu euh, euh, kooku ne non c'est que li ñuy tontoo loolu mooy ne kaw-kaw bi kaw-kaw bi ndax mooy xadiisu kaw-kaw bi yonent bi alei satu salaam doon jox wàllam mu ne ko man topp ma la ngir lii damaa bëgg man dama laa topp ngir ñu ma xeej fii ci put ma dee dem àjjan mu ne ko boo dëggoo sa borom sa borom dina dëggoo moom ñu demaat indi ko fekk fi mu joxoñoon fi mu tegoon putam wanoon ko yonent bi alei satu salaam foofu lañ ko jam xeej yonent bi alei satu salaam ne ndax kii la ñu ne ko waaw mu ne dafa dëggoog boroomam boroomam dëggoog moom jullee ko ba pare ñaan ne yàlla kii maay koy kii maa ngi seede na sa jaam bii dafa génn dafa shahid la ci sa yoon léegi ñu ne leen yéen léegi imaam al-Bayhaqi ne rahmatullah alayhi pour tontu loolu ñu ne mu ne non loolu tekkiwul ne waa ji ci biir xare bi la génn àddina <laughs> waaw ñu ne ah non mais yéen non xaar leen yéen hadis bi dafa leer dane dañoo njëkk a xeex ak ñooñu bi ñu xeexee ñoom ba mooy mooy xare xam nga xare buñ jàpp ne xare lépp ci benn jour léeg-léeg day am ay jour yu bari ñu ne yéen mais imaam al-Bayhaqi xanaa xadiis bi xadiis bi li mu waxoon leer na de dane yonent bi alayhi salaatu wasallam dañoo xare ak ñooñu fekk kaw kaw bi moom ci ginnaaw la ne woon mooy ci ñu doon défendre arrière ci ginnaaw léegi moom bi ñu bi xare bi njëkkee taxaw dafa njëkk ñu njëkk gañe yi ñu taxaw après butin bi ñu jot a dajale yonent fa ngay sarsam séddale ko ne jël leen part bii ngeen jox ko seen mbokk mi kaw kaw ñu ñëw jox ko ko kaw kaw bi ne eh, lii mooy lan mu ñëw ci yonent fa sarsam ne ko lii lan la topp ma la ngir lii ba mu jeex après mu ne summa labisu dañoo toogaat tuuti après ñu songaat noon bi xareet ñoom ñu ray ko eh, ah imam al Bayhaqi affaire bi daa mel lii xare bi ci biir xare bi la de mooy ni loolu dafa leer mooy ne tontu boobu noonu da ngay gis ne tontu boobu noonu dese ba dëgër de kon nag bon mooy ne loolu mooy ne xam nga loolu <laughs> xam nga wax jooju ah, da ngay gis ne bon <laughs> wax jooju moom ah ah imaam al-Bayhaqi da ko bu màgg la ñu waa jumhuur yéen ñu màgg ngeen ndax yéen Hanafi ak kii Shafi'i Maliki yéen Shafi'i ak Hanabila mais li ngeen wax noonu bon euh, euh, li taal kenn ci yéen ñii jëfexe kii mooy ne loolu noonu duñu ko nangu léegi nag léegi kon nag affaire bi yéen kon mooy yéen même bu nee d'accord nañ leen hadiisu euh, Seydina Uqba ibn Aamir al-Juhani radiyallahu anhu bi ne yonent mi alayhi salaam dafa jullee waa Uhud euh, euh, euh, huit ans après ñun garaawul may nañ leen lool mais nag xadiisu Seydina Shaddaad ibn al-Haad bii ci kaw kaw bii ka muy shahid yonent mi alayhi salaam ne shahid la loolu manu ngeen koo toon te tamit manu ngeen ne loolu jagleeb yonent bi la alayhi salaam ndax lan yonent bi alayhi salaam bi muy julli est-ce que moom rekk julli mooy xam nga ne saxaaba yi nga xam ne lu mu def bu doon julli sax summi ay dàlla ñu summi ay dina taxaw di jullee kook ñu ta ta xoolal euh, xabru ba mu romboon ca ca biti ca mbedd ma gis xabru bu bees mu ne mu laajte ñu ne ko yonent bi saa kii de jigéen la boo xam ne dafa génn àddina wala benn waay moo xam ne Seydina Abu Hurayra boobu radiyallahu anhu tam bi doon euh, bale jàkka ji di ko toppatoo fekk yow boobu da nga doon nelaw ñu bañ laa yee bañ laa lor moo tax waxuñ la ko ñun jullee ko pare yonent bi saa bu kenn génn te àddina ci yéen na ma ko yëgal. ndax xabru yi dafa lëndëm te sama julli ji may julli ci ñoom da leen di leeral ci beneen riwaaye mu ne ci beneen xadis beneen xadis boo xam ne bu niroog bii la mais du même que ne julli gi may julli ci ñoom mooy la lahum moom dafa nekk yërmande ngir ñoom kon nag ku fi génn ci àddina yëgal leen ma ko Allahu akbar léegi ñu yëgal ko ko yonent bi saa saam bi ñu ko ko waxee dafa dafa sàppe dafa sàppe saxaaba yi ci ginnaaw après julli ci xabru bi te waa denc ndaw si wala waa ji denc nañ koo ba kon saxaaba yi radiyallahu mooy dañuy def li yonent bi saa saam di wax kon manuñu ne dañ koo loolu dañ fa nekk exclusivité léegi nag kon pour jeexal affaire yi pour jeexal masala mi mooy ne kon lii ci des mooy kon euh, dañu naan insha allah li gën a dëgër mooy wax riwaayé biñ jële mooy ñetteel bi biñ jële ci imam ahmad te imam aa euh, ibn hazm rahmatullah alayhi wax ko mooy ne euh, martyr martyr mën nañ ko jullee mooy ne mais mais teg ko fan ndax xadiis xadiis mën nañu sax xadiisu Seydina Uqba ndax ñaar yooyu rekk ci wér yuy wax ci jullee muy say bu xadiisu Seydina Uqba ibn Amir bi ne dafa jullee waa Uhud huit ans après ak xadiisu Shaddaad ibn al-Had bi radiyallahu nekk ci Sunan an-Nasa'i bi sanadin sahih léegi nag comme que yooyu wér nañ di wane ne Yonent bi alayhi dafa jullee koo xam ne sa kii la am néew ah kon nag mooy ne lu wér yële wér nañ yi wér nañ léegi nag mooy jam'u al jam'u bayna dalilayni awla min ihmal ahadihima li règle bi di wax dajale ñaari argument argument yoo xam ne yépp a dëgër boole leen fexe leen boole ba ba jëfe leen ñoom ñaar ñépp moo gën nga sélectionné ne man yii laay doxal daal di teg yële ndax loolu it dina mën a nekk bu dee ne manoo leen a boole mooy bu boobaa dangay ngay dem ci murajjihaat yi nga xam ne ñooy tax nga nootal mais ñun àgguñu foofu comme que xadiis yi a boole mooy ne yi gën a yi dëgër que ne Uhud ma la sasam julleewu leen loolu moom leer na loolu c'est sûr que ne yonent léegi mais na nañ am na ko mu jullee koo xam ne shahid la kon kon nag dañuy boole ñaari xadiis yi ne ne que ne loolu mën naa ne mooy ne ku mu neex comme imaam Ahmad li mu wax da moom ah bu ñu ko jullee de bu ñu ko jullee ajwad bu ñu jullee shahid wadd moo gën a loolu de lu moo gën a lu moo gën a rafet moo gën a jub loolu lu rafet la moo gën a rafet mais bu ñu ko jullee wulit dara newu ci loolu la benn riwaaya la boo xam ne moom lañ jële ci imaam ahmad ibn hanbal rahmatullaahi alayhi kon loolu mooy li nga xam ne mooy li gën dëgër kon nag mooy mooy ne këne mooy ne kon shahid man nañ koo jullee ko man nañ lan moo tax ñu ne man man nañ koo bañ a jullee ndax xadiis yi ne Uhud kenn julleewu ko tamu leer te imaam Shaafi'i ne ñi nga xam ne nag ñoo naan dañu koy jullee ñooñu war nañoo rustu lii mais lii mooy ni ñële dañ ne dañ xanafiye dañ ne dañ koy jullee comme ni ñuy jullee ñeneen ñi alors que avis bii nii te insha allah mooy li gën a dëgër mooy ne mooy ne euh, mën nañ koo jullee mën nañ koo bañ a jullee te loolu moom la boroom tox toxfatul ahwazi di boroom imaam al mubaarak fuur yi loolu la dëgëral bi muy sharaa jaami'u Tirmidhi dane qultu wadh-dhaahiru 'indi anna as-salaata 'ala ash-shahiid laysat bi waajiba fa yajuuzu an yusalliya 'alayha wa yajuuzu tarkuha wallahu ta'ala a'lam moom mu ne imaam al-Mubaarak Fuuri rahmatullah alayhi bokkul ak ki bind Rahiiqul Maxtuum ah, bokkul ak kooku kii nii pakistanais la woon bu bu ay sax la ilaha illallah ci Tuhfatul Ahwazi imaam al-Mubaarak Fuuri boroom Tuhfatul Ahwadi rahmatullah alayhi da moom Hanafi la mais da ne moom seen mazhab mooy ne dañ koy jullee dañ ko waa jullee comme ni ñuy jullee ñeneen mu ne man nee naa bi mu ëndee yi ñu wax nii yé argument ku nekk ak yooyu mu ne li feeñ ci man daal mooy ne jullee shahid du loo xam ne farata la comme waa mazhabam ni ñu koy waxee muy Hanafiya yi du farata fa yajuzu an yusalli alayha léegi nag man nañ koo jullee ni shahid man nañ koo jullee waaye juzu tarkuha man nañu comme niñ ko mën a jullee lool tamit lañ ko mën a bañ a jullee voilà kon wallahu taala alam mu ne buur yàlla nag mooy liggéey moo ki gën xam ñu nit ñu ne wallahu taala alam kon loolu insha allah mooy dëgg mooy ne shahid man nañ koo jullee comme man nañ koo bañ a jullee jullee ko lu baax la manuñu ko dàq ndax sax na ci yonent bi alayhi salaatu salaam ne jullee na ah, koo xamante ne nii nag ab shahid la waaye tamit soloo nañ ci moom it te feeñ na ne moom it julleewu leen voilà kon loolu mooy li gën a dëgër insha allahu taala kon nag buñ paree kon pare nañ ci ci lan pare nañu ci masala boobu léegi ban masala moo des est-ce que dañuy jullee néew wala déet dañ non dañuy sang ab shahid shahid maanaam dañ koy sang wala déet booboo ci tegu waxoon naa la moo waroon a njëkk nag mais dañ koy traité après mooy mooy moo ci tegu est-ce que shahid dañ koy sang wala déet ginnaaw bi ñu gisee ne mën nañ koo jullee man nañ ko ñàkk jullee mooy li ñu ginoon yeey nag moo doon ñu ne ndax dañ koy sang wala déet buñ paree ci loolu ñu ne léegi est-ce que buñ ko sangee ba pare wala boog duñu ko sang léegi est-ce que dañ koy jullee wala déet après jàll est que mën nañ ko laata ak tamit est-ce que yére yi yi mu génn àddina lañ koy denc wala mën nañ koo solal yeneen i yére après est-ce que mën nañ ko sax bañ a suul foofu mu génn àddina yóbbu ko feneen yooyu mooy yi ci tegu waaye bii di ñëw insha allah